sooratuna fi ati saaro bés penc saaro sooratuna fi ati saaro malaaka yi di way di fakroo maseetu sajal masalin sittun juróom benn wala arba'a ñeent fukk ak ñeent ci kaabe bismillah sotona waxtu ma ci tudd tudd wóor rahman kërëg tër min al musiyar min rahim kërëg tër min bàyyi ala kërëg wal naa fi ati gëñëw malaaka yi di way di fakroo yi xéefar ya xarxan ak jipp de yàlla ñuy gën ci malaaka mi ray yéefar ray yi ñetti yam koy ray yéefar ak jullit ku nekk sa tur bi nañ ko jëlooy mahfuus am la xob woo xam ne moom am la jarak ci dërëtul mun taxa malakul mawti ki nga xam ne mooy burab dee ma nga toog ci yoon ci dërëtul mun taxa ci lay mahfuus mu xam ci yopp su paree rek mu xam ne fanam jeex na su ta te ñuul mu xam ne fanam jeex na te xéefar la xobam woon ci sidratu muntaha moom it root su rootee mu xam ba tey xéefar la mu dal jox ndigal malaaka bëkk nii dañu ci càmmoñam ne leen gënneem jooy maraw ak biir ñu nga xam ne jàllale lam xam ci bëñ tolloo ma ak cëri doomu aadama doomu aadama ji nekk am na ñetti téeméeri cër ak juróom benn bu ko ñett loolu malaaka ya wàccee dal di ko dëbb jàll rek yow ñu ci maqatal bi mooy digg bopp bi te wàcc te génn di ñaari saase ña bëñ bu nekk jàpp ci cër ci cër ndax roxo gi dafa jaxasoo yaram wi te tey ñu taqali leen juróomi téeméeri malaaka di dippadoo ñoo koy jubbu muy yooxu yooxu yoo xam ne ñëpp a koy lu mooy ñu ko diine rek a ko déglu. jur yàlla bind rek ñuy jubbu di jubbu muy yooxu ñuy jubbu muy yooxu ba dara way génn rek di génne rek soo maraate rek dóor golde ba mu nuur ci suuf suuf yàlla laq noonam yàlla bi suuf sànni mu dal ci suuf sa jotegu soo suuf sànni mu dal ci suuf sa jotegu ba bu may wàcc nga suuf si juróom ñaareel sa daal di fekk safara foofa kooku moom noonu lay jaay jaay na mu métti woowu la yàlla tëjee day ma ngay génne malaaka ya koy def rek war naa si taat waaye génne na ma malaaka ya di woy sigiraal woy woy gëm ya nattan ak sigiraal génn naa it ci malaaka yi nga xam ne dañuy sigiraal woy ñu gëm yàlla ak sigiraal dara ci côté du ko yëg Ibnu Abbaas ma ne bakkan bu gëm yàlla soo xam ne dara desul lu dee moom itam mooy turam far ca lawil mahfuz far far ba weex aw xobam daanu jaaxaar malaaka ma daal di xam ne fii aw fanam jeex na te ku gëm yàlla la rek mu jox ndigal malaaka yi ci joor ne leen dem leen jël roow ba di yàlla te bu leen ko mettal ñu daal di jël lu gën a rafet ci aljanna ñu ne miiraaj ak yonent ba la ñu ne leneen ñu indi ko ko daal ko ko wan su gisee taara loolu dafay kii bëtam bëdoo ko xeet nga gis nag malaaka yi su rot yàlla ba ndànk ndànk ndànk di ko fóonul gëtt goo xam ne mos na fóon gëtt bu xëy ni moo su ko defee mu di ko fóontu ñu rot yàlla di ko tefal ndànk ba raxaw ba dégg yéen a dugg bu génnee ñu daal di ko lëmas ci xarira bu wàtt daal di ko daal di ko feetal di ko feetal baax bi ci asamaan njëkk ñooñu gàttandu ko di ko feetal ba nga xam ne ci asamaan yi nga topp noonu ba ca asamaan juróom-ñaareel ya foofu la si gën a suufum saxane ba nga xam ne yàlla daal jannatul ma'wa malaaka yi malaaka yi dafa noonu jullit bi itam ngir ñu bañ a yëg métti tuddee yàlla am dëgg yàlla yàlla am yéen nit ñi de yéen a ngi tudd wax ne te jullit jaar na jaar ci moom te du ko yëg kenn wàll yi mos naa moom daal bëggoon naa xam luy tegtal ci ne jullit métti si dee ndax ñu ngi janoom jullit ñi dee mu mel ni ñu ngi amee métti mu dee mu gis yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko mu ngi ci alquran jàngal jàngal alquran mu waxal kaanu yi ay yoon yoon gisu ko mu gis ak yonent xam aju baax la muy daw ko jàng naa kaaw bi ba tey ko jàng ko ci saaru mu jàng saaru Yuusuf falammaa ra'aynahu akbarnahu wa qatta'naa aydiyahunna saaru Yuusuf rek gëlëm mandiloona jigéen ña bañ dox seeni loxo te yëguñ ko ndem saaru Yuusuf rek a mën loolu war a fataal li Yàlla am ci ay saaru rek mu xam ne loolu la nëbb moo tax ba métti ci doole ñu métti yëpp ku gëm yàlla moom du ko yëg ngeen ñaan ni magu kay wëcc ci suba ba mu yom jot ba digg ba tëj jot ngay fab jën di ko jam ca nefare wam bàyyi ca ca baag ba dafa ne mën ngaa jam dana ko yëg ko jën naa ci malaaka yi ci Israël te duñ leen mujj du dee wa taabi'aati ginnaaw malaaka yi ñu way fii ci asamaan safaan ak tey ngir di joxe ndigal yàlla waxtu bi ñuy wàcc dañu leen ak tey la jël way créé jëggee noonu la malaaka yi créé ci asamaan ak jaww ji ba wàcc ci suuf ak ndigal yàlla wa taabi'aati ginnaaw malaaka yi dañ koy jëkkante safaan ak jëkkante bu rox bi ñu génnee malaaka yi dañ koy jëkkante waaw ñi nga xam ne ñoo ko yóbbu àjjana kon mu dëkk bi raadu bi ñu ne malaaka yi ñooy dogal am doon nit gis naa ci malaaka yi nga xam ne ñooy dogal nit ci diggante jaam yi. wala ci dëkk ba boo ko def ci ci àllaaxira tàmbalee di tànn nag booba dañuy gisee li nga xam ne moom lañ jàngal ci kër yàlla yëpp bu ñaareel ba ci ñëpp di dekkee seen diggante. yéen su ne ne ñu ne fukki waat ñu ne ñu ne fukki waat ñu ne ñu ne fukki waat ñu ne ñu ne fukki bés. xulóomun ay xol yow ma itin dëgëb keroog waa aadifatun way jàq lañu waa aadifatun way yëngatu lañu rek keroog dana am xol yoo xam ne dañoo tiit a tiit a tiit a tiit bay gëstëri rek. ab saar waa ay bët teen xaasiatun way torox lañu rek bëti borom na nga toog mën a topp ndax ñu nga jàkkaarloo yàlla mi ñu doon mooy yaquluna danañu wax naa aray naa naka nun la mat doo doona ñun delloo la ñu fi laaxirati ca toor teefaru makaawa ñu ne Muhammad ne gannaaw buñ dee ba nëb ba kunu daan ñu ne toor delloo ñu dinda idaa kunaa dem naka nun ne faaman li yaa makada doon yi dee kunu suñ dee ba nëb ba kunu danañu delluwaat ñu def ci xaaral ñu wax ne ne tilka boobu la dellu jëm ci dund itam boobu de ndem xam na karot na dellu la asra su mbudaay bi sant de ñu ne bu fekkee yàlla danañu delloo yi dootuñu mel nañ meloon de bu dee ba nëpp ba kuro dañoo jàpp yàlla rek naka mbindee wóor na fa innamaa yee naka moom walinam ñaareel ba sajratun walin la waaye dafa guddi benn benn walin rek la Israfil di wal fa ida am tu yasat um ñoom mboolem bindéef yi di saayara si way nekk lañ ca saayara rek um walee bu Israfil walee duf ba rek buy xagat ñëpp daal dina toor dañu ca ca saayara mooy suuf si yàlla y fañ ca fañ ca jaan yëpp saaw makkanoo foofu mu wax leen sawa raxera ak <coughs> di fekk lekk asanal buur bi danañ njëkk say ram de pour gaaral ñi weddi say nu ñoom itam la daloon ñu weddi woon démb moo leen di dal ala baraka ndax di këlu laa gisu Moussa solos Moussa ndax solos yéen di yàlla Moussa salaam na ñëwul lool moo xéere di ci baqara ba fii gis naa daaw boo xoolee barab boo boromam bil waa di jëppur waan mu xadas yi wadi wuñ sellal tuwaa tuwaa ba nga xamee ne yonent yàlla Moussa ma nga jëppur tuwaa doomu ci safara yàlla wax ko fa bëri nañ ko tey Firawna ak Muusa ndax yowoot ñoo dëkkoon ak yonent bi ci Madina te dañoo jàngoon téere jëkk ya te xam nañ ni yonent bi jàngut su leen di nekk li xam yi seen téere jëkk ya dama su jaare loolu moo gën a tegtal ne ne ab yonent la rek di tax demal ilaa Firawna jëm ci Firawna innahu naka na mu taxaa jéggil wu daaya rek jamante Firawna Firawna bew na jéggi na daaya bay woote ak yàlla loxul waxal ñaan ko allaka dana ma woola ila an tafakka jëm ci bu nga laaba ci bàkkaar rek ci gëm yàlla rek boo demee ne ko man lay woo ci nga wax laa ilaha illallah mu laaba la ci kéefar de waa ji yàgg dama tegtal lay laaba di ko jëm ci borom ma tegtal la yoonu xam sa borom fa tax saa solo solo da nga ragal yàlla de loolu la Moussa gaaral Firawna laaya na ko biir fa araaw tam wan ko laaya sa kaafeef ga al kubra gëre aji mag mu wan ko kaafeef gi gën a mag mooy tam war a waxola juróom yeneen ci aaya yooyoon kaddaba tam weddi Moussa waa saa tam mooy boromam de mu weddi yeneen tabi yàlla ba mooy yàlla mi ko bind itam su ma laata dara topp mu dëdd yow temps bi moom dana mu ndox ci yàq suuf te wut foofa dëdd di ci yàq suuf di tere ñi ña gëm yàlla ak gëm yonent yàlla Muusa ak di fexe sax nu mu xalaatee yonent yàlla bi. faxasara dam sang mboorom jabaram ya ak xareem ya xanaa daa dam woote mu sang mboorom yëpp xareem yëpp daje ak jabarkat yi Fataala sama mbar ana man rabbukum may borom seen laala abare aji kawe moom Firawna mu ne maa yàlla ji gën a kawe amul jenn yàlla ji nag di sama kaw de boobu ba am moo ëpp ba mu njëkkoon a waxoon na ca saaru xasas ne maa alimtu lakum min ilahin xayri xaw ma jenn yàlla ji dul man léegi nag na ne suñ na tëlee ne jeneen yàlla am na it daal moom mooy yàlla ji man ci ak ab dew waaw ak weeru daaw daaw ak yàlla de yàlla daal di ko lamal ca baaru xol soow makaara la axirati muy bu mujj gi wanu daa ak baax bu njëkk lu ko yàlla alage noonu waxoon maalim lakum ilaahan xayri yàlla di mu far ana rabbukumul ala loolu nag yàlla baax ko dara ba mu waxee boobu foofa lañ ko daal di arrêté diggante ñaari baat yi mën na ñeent fukki at fukki at la am Musaa diggante Firawna yàlla arab ko ko ca bukk ko ca barab ko doon def na fi daalika naka aji naka la ci loolu ñu tuddoon layam fa sam xalam mën yaxtaara ñu ñaan ka dana mu ragal yàlla de fukki at Firawna ñu mbëroo fu daw bay wootal yàlla loolu doyut mu far ne mooy yàlla ci gën a mag yàlla ko ci moom mboolem karam yam yaakaaroon ak mboolem yam yaakaaroon yëpp suuf ci géej ci benn gendeeku képp ku am xel mën naa xalaat ci loolu xam ne yonent yàlla Muhammad mi teew mi itam ñi koy weddi yàlla dana leen xalaat de dana leen labal de saa antum yéen ashaddu yéen a gën a sax xam-xam ci bind am na sama sama saa bee fi tegtali kattanam buur liy tegtali ñu mën a gis la ñu koy woon asamaan bu koy bii bu dëgër bii yàlla bind ko ndax yéen ñii weddi yéen a gën a dëgër asamaan am asamaan yéen gën a dëgër. damaa tabax mu ko rëy ku tabax asamaan. yàlla ko taw rabbana yëkkati na mu tam kaa ci comme mu ko jëm ci mbind yi dafa juróom téeméeri at te wenn jëm téye ko sawaa ka mu yemale ko rek mu yemale asamaan gisoo ko kenn ku diir gisoo benn bën bën gisoo kenn ku dëng waa ko sa tam muur lay laa bu dem nga bu guddi jotee mu xadd ko lëndëm addina yëpp ne tërësëg lëndëm waa xarja tam génne waa yor yoram ba rek bu bët setee mu tànkal jant bi bu jant bi ne daal di ci yor lépp mujj di leer de gannaaw bu mu nekkoon de ka loolu mën da dekkal ku dee wala la suuf baada zalika ca gannaaw loole kaa dend na mu ko suuf itam gannaaw loolu ñu dend ko gannaaw moom jàngatee ñu bindee asamaan gannaaw loolu itam seetlu ne suuf lañ mujj bind gannaaw ga suuf si mu dend ko rek def ko mu mel ni mu lal tegu ci kaw géej gi te du yëngatoog leen axraja génne na mu minaa ko ci suuf maa ndoxam ma te bam ko bam defee suuf muy seen dëkkuwaay tam xam ne yéen lekk di naan dangal na ci ndox mu neex ngeen di ko naan wa mara ak farluwaayam ñu saxal gàncax gi saxal garab yi saxal ñax mi saxal waaw dund bi ak meññeet xam ne moom la doomu aadama di lekk ak garab yi nag ak ñax mi xam ne seen i ji dikk da koy lekk. wal jibaala daj yi mu leen mu samp daj juróom benn téeméeri junne daj yoo xam ne juróomi daj a jigéen jabaru Uhud ak Tadmir ca Minan ak Tuur ka yàlla doon wax ak Musa ak Radwa ak Jéedi yi mu samp doj yooyu nga xam ne ñoo teye suuf si mataan bi mu di bi ba lakum ñeel leen wala anaamikum am ñeel di dugg seen suuf bindoo ñi mu bindoo ngeen dëkke ko di tabax di bay di faral ak jur dafa sa sa seen am kattan loolu ak xam-xam boobu jëf jooju ku ko gis xam ne ki ko def xam na kattan te ku gis ñun liggéey bi noosoo itam nga xam ne ki ko liggéey ci xam-xam bu mat la ko liggéeyee kooku mooy yàlla ki nga xam ne moom rek mooyoo jaamu moom lañ war a jaamu wala ñu jaamu ko ko may te àllaaxira kim leen wax ne dana ñëw itam amul sikk dana ñëw. fay daa jaa ati ndem dikk na faamatu njuuma nga al kubra ga de aji mag bés boo xamee ne njuuma gu mag feeñ na. te mooy wane na ñaareel ba li nga xam ne ci la ñëpp di dekkee jëm pencam yàlla yow ma yatazakkaru mooy des ba dana fàttaliku linsaanu jëpp nit maasan ala mu jëfande keroog lépp loo mas a def te fàtte ko ndem ñëw la ndem hay la dal ca teg sa bët keroog rek te far baa nga naan maale ala kitaabi laa yuqaadiru saxiratan wala kabiratan ilaa ahsaha ba burri sa si sa génneeg ak jaay mu jaay mu a ràññee mu gis ko su ko defee yàlla xool na indi leen ma jaanama ñu malaaka ya dem xew ko juróom-ñaar fukk ak junni ci calala calala bu ne juróom-ñaar fukk ak junni ci malaaka ngëpp ci ñoom mat ko indi pencam yàlla ñëpp jàll moom moom jaayim de ba ko yàlla na lakkal ma ñëwee nag ñooy firi mu wund firi ba dem ñetti question yële nga xam ne moom lañ jàngatoon démb de fa amaa man taalaan baal kawe dinamu yàlla wala sa tam tànn alxayaata dunya dundal àddina koo xam ne dafa weddi woon yàlla tànn àddina rek ba fàtte boromam fàtte alaxira tey nag jahim naka jahim yéen moom almawaa mooy taxawaayam de kooku moom bu keroogee rek mu daal yem safara mu jeex waaw man kaasa daal karagal na mu maqaama rabbi taxaw fa ba kanam boromam wanaa tam sera nafsa ba kanam xanaa laa ci bànneexar ba kanam ko taxawaay boobu tax mu jàjj ba kanam lépp lu mu a def loo xam ne neexul yàlla mu fàttaliku ne dana taxaw fa kanam yàlla moo tax ñu ragal yàlla ci àddina ak jàmm la ñuy dëkk ñu wóolu yàlla nag ñoo ñoo perte rek balaa am mu makra laa yel xawul xaasiroona perte nag firiwoon na ko jasaaro zumar qulina xaasirin lasina xasiru anfusahum wa alayhim yawmal qiyaamati ala dalika huwal kusaanul mubiin lahum min fawqihim dhulalun min naarihim wa min tahtihim dhulal loolu mooy perte yas'aluunaka danañu laaj la yow danañu laaj la ñëw yéefare yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ani saat ci bés pénc ay ana murta ana kañ la ak teeram waaye bés pénc bi Muhammad di waa kañ lay teer ci lu muy nekk du ñëw ma ci lan la anta yow sax min zikraa yi nag nga ci tuddam min zikraa yi nag nga ci xamam yow yonent sax lu la wacc ci xam péncam yàlla kañ muy taxaw yonent bi sax xamu ko ci xay bi yàlla jagoo la bokk munta dayuwaayam ila rabbika jëm na ko borom sa xam-xamam des peñ ci kañ ñu tabbi kooku yàlla ko xam de innama anta naka yow munziru man yaxsha aji waat la ka dana mu ragal ko yow nag da nga waat yépp jaamu yàlla boo na ko tuut ndax moo koy jëriñoo daanaka ñoom bindee fi yow ma yaaw na ah bés ba danañu jàmm pencam yàlla lam yàlla ba soo saxuñu woon ci àddina ak seeni bàmmeel ilaa asiyatan ndare ak takkusaan aw bu xaa ay ke yàlla rab takkusaan de bindee fi bés buñ kéefar yi bés buñ janoo pencam yàlla dañuy jàpp ne àdduna genn ngoon lañ fa am diggante takkusaan ak diggante so wala diggante tubaab bi yor yor di joxe laafal nañ yor yor takkusaan yaaram dana laafal lëf ngir sabab sa gën a tuuti li tax ñu laafal yor yor takkusaan mooy fi jant bi toll mu di takkusaan ci sow bi su fi tolloo ci penku rek mooy yor yor loolu leen ak kanante ba moo tax ñu laafal ko ko ne du jaagee nag takkusaan moom yor yor yaaram dana waa kaw kabul xarxaaye giddiwa xarxaaw xarxaaw dox la woon bu ne ca Makka bu am biddiw boo xam ne bu fenkee rek mu xeew dañu tudde biddiw ba biddiwa xarxaaw